A'uuzu billahi mina shaytaani rajiim. Bismillahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu ala rasuulillahi. Nabiyyinaa Muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin. Amma ba'du fayaquulu Allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati ash-shu'araa. baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim wa id naadaa rabbuka muusaa an iti alqawma aldaalimiin qawma fircawn alaa yattaquun suñu boroom tabaaraka wa tacaala daldi daldi di wax ci li nga xamante ne mooy fukkeelu laaya bi mu ne kon <coughs> wa id naadaa léegi nag kon tudd na li nga xam ne moom la ubbee saar bi te ñu gisoon ko ci jataay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna mooy ne loolu loolu la ubbee woon saar bi lim doon wax ci waa Quraysh ak aayaay alquran jii ñuy weddi nga xam ne bu bees dikkal leen rek ñu weddi boobu ñu gin ko weddi ko nañ mu dee weddi woon ba ko jëkkoon daldi koy du mooyu mu jox leen ay misaal ci suuf si nga xamante ne li nga xam ne noonu la fi saxal génne ko fi ci ay gàncax waaye ci ay mbindeef ak nit te ni ñu wuutee nekk yoo xamante ne nii min zawjin ci ay peer karimin yoo xam ne yu teddal nag mu waxoon leen loolu nag léegi nag muy ñëw nag ci nettali yoo xamante ne nii mooy di ci dalal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak way ngëm yàlla yi këne du ñiin rek lañ mooy ne yàgg naa fi yónnee yonent ci kaw suuf alayhimu salaatu wassalaam seenu ñoñ di leen weddi muy nettali nag ci yooyu muy nettali seydinaa muusa mu ne wa id fàttalakul naadaa ba mu woowee rabbuka sa boroom muusa seydinaa muusa alayhi salaam mooy foofale ca tuuri siinaay comme ni ñu ko gise woon ci suuratul qasas ak suuratu namli bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna mooy ba mu neen la ko wax ne ko ani til qawma zalimin ne ko li ma lay digal man sa boroom ginnaaw ba mu ko fa waxee yooyu yépp gisoon nañ yenn yi ci suuratul namli giddanu na fa leeral tuuti waaye suuratul qasasi tuddoon na ko fa buñ demee ci suuratu taaha inchaa allahu taala boroom bi dina ko gine yaatalaat foofale muy nettali bi mu ne kon ani til qawma zalimin dikkalal nit ñi nga xam ne ay bokkaalekat la ngay tooñkat seen bopp la de léegi nag mel ni dañ ne ko moo kooku mooy kan boroom bi ñu ñooy ñan mu ne xawma firawna mooy nitu firawna de al alaa yattaquun waa ñoom ana lan moo leen tere ragal seen boroom tabaaraka wa taala lu leen tere ragal seen boroom te sori li nga xamante ne mooy bàkkaar wi mag yi ñu ne qaala bi ñu waxee léegi nag seydinaa muusa alayhi salaam di tontu boroom bi tabaaraka wa taala ngir nag wax ko nag ah waaw man de yónnent gi dinaa ko jël waaye nag daa am yoo xamante ne nii damay dama ko ay ay mbir la daal yu nekk ci man yoo xam ne fokk ma wax la ko diis la ko yow boroom bi tabaaraka wa taala qaala mu ne moom seydinaa muusa rabbi yow sama boroom inni nii kat axaafu damay ragal an yukadhibuun bu ma demee ñu weddi mënu mu gën a gaawe ñoom Firawna ak i gàngooram wa yadiqu sadri sama dënn nag dal di xat ndax man manuma supporter ñoo xamante ne nii dañuy weddee noon boroom di tabaaraka wa taala seen wedd goo gële daf may emporter daf may def ma daal di nekk ci koo xam sama dënn bi day xat de wala yantaliqu lisaani te sama làmmiñ wi mooy daa amuk fas-fas goo xamante nii day desee leer goo xamante ne nii bu may wax ak ñoom mooy nag kon fa arsil ni ngay def kon daldi lu yobal te yónni ilaa haarun ci sama mag di sama frère di haarun alayhi salaam mooy boole ko ci mission bi mu ànd ak man comme ni mu koy leeraree ci suuratu taaha kon loolu noonu te gisoon nañ ko tamit bi ñuy gis ci suuratul qasas mu ne nga def ko rid an mu nekk koo xamante ne nii moom dafay ñëw di ma jàppale ci mission bi ndax lii nii mooy biñ ko koy wax tuuru Sinaay foofu fële comme ni ñu ko gise woon ba mu ànd njaboot di jóge fële nga xam ne mooy Madiyan ba gis tàkk-tàkk boobu mu ñëw lii lépp foofu la xewoon léegi nag mooy fii suñu borom duggul ci li nga xam ne mooy détails yi mooy duggul ci faram ci mbir yi ni mu demee ak yenn yi dugg ci waaye foofu ci la ñuy gis ci suuratu Taaha ba mu ko waxee lii après nag ba mu xamee lii nekk ci làmmiñam bi ci la ñaane woon boroom bi naan ko rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli rabbi yow sama boroom ishrah li sadri nag ma su mooy mooy yaatalal sama dënn bii nga xam ne mooy lii nga ma wax moom dina xat lool waaye nag yàlla nag ma yaatalal sama dënn wayassir li amri te mission bii nga ma jox muy woo ñoo xamante ni ay kéeféer yu mag lañ muy Firawna ki gàngooram yal nag ma yombalal mission waaye wayassir li amri wahlul te yal na nga fecci uqdatan ak fas-fas boo xam ne min lisaani bu nekk ci sama làmmiñ yaf ko xaw lii bu ko defee ñoom ñu mën a comprendre di takk di xalam li nga xam ne moom laay wax ak ñoom ndax communication bu dee ne fi muy jóge mooy mooy mooy fi muy jóge kiy wax mbir mi leerewul fa moom fa muy jëm amaana lu ëpp du leer ci moom kon loolu la ñaan te borom bi may na ko ko loolu moom may na ko ko laata muy dem ci Firawna yooyu yëpp fas-fas googu dindil na ko moo tax mu wax ko foofu fële ca suuratu Taaha ba mu waxee li muy wax ba pare Seydina Muusa ñaan li muy ñaan mu ne ko laqad uutiita su'laka yaa Muusa ne ko dëgg-dëgg jox nañ la li nga ñaan yëpp yow Muusa alayhi salaatu wassalaam kon nag mu ne kon mu ne kon fa arsil yónnil kon ilaa Haaruna ci sama frère di Haarun wala hum nag borom bi dinaa la wax leneen loo xam ne ah man Muusaa de alayhi salaam jàpp naa ne man naa indi rëq-rëq ci mission bi may dox de wala hum te ñoom nag ñeel naa lay ñooy ñoom Firawna am nañu alayya sama kaw zanbun ab bàkkaar boo xam ne ak crime boo xamante ne man def naa ko de fa axaafu mooy bàkkaar la ñoom noonu lañ ko jàppe fa axaafu man nag damay ragal an yaqtuluun ñu daal di may faat bu ma ñëwee lii mu ngi junj ci waaja nga xam ne mbokk na ba mu faatoon keroog ba mu gisee moom ak Israayili ba jote woon waa ji ñëw ne ko daal na ngir mu dimbali ko ca suuratul qasas mu ñëw daal di du <coughs> dànk loxo yi puus waa ji bu baax rek waa ji daanu fa wakazahu Muusa faqada alayhi sayyidina Muusa bi mu ko defee noonu rek waa ji sedd ci saase léegi nag alayhi salaam ba muy ba mu ba mu ba mu ba muy ba mu tiit ci dëkk ba mooy ne kooku mu faatoon noonu ba gaa yi daal di waxtaane ay mbiram ngir ñu faat ko ba benn waay jóge ca kaw dëkk ba ñëw ne ko yaa Muusa innal malaa dëgg-dëgg gis nga laa haute assemblée mooy ne kilifa yi dëkk bi di naa ki dagam de waxtaane nañu say mbir ba d'accord ne dañu lay faat kon nag maa ngi lay wax génnal lu mu gën a gaawe mankat dama lay conseiller kese dama lay laaya biir ci li génne daw ba ni mu demee fa nga xamante ne nii mooy mat Madyana moo nag loolu lay wax ne man nag am naa ñoom am nañ ci sama kaw bàkkaar boo xam ne damay ragal bu ma demee comme que looloo doon sentence bi loolu lañu àtte woon ci sama kaw de mooy al i'dam mooy daal di may faat de léegi nag damay ragal bu ma demee man sax dama fadul jote woote ñu jàpp ne mu waay du kii lañ doon wër boobu ba léegi indi leen ñu faat ko ni mu gën a gaawee xaala suñu boroom ne ko kallaa ne ko déedéet yaa Muusaa mooy mbir mu du demee noonu de fadhaba mooy du ñu la faat tabul am dara looy tiit ca ñoom fadhaba kon nag comme que yaa ma ñaan ma boole ci mission bi sa frère yow defal naa la ko moom yonent la kon moom alayhi salaam Haaruna fadhaba kon yiin ñaar dem leen bi naa ci suñu laaya yi aleykum assalaatu wassalaam inna man demaakum maa ngi ànd ak yéen mustami'una maa ngi dégg dafa xew lii dalal la ci ñoom mooy ne boroom bi nga xamante ne nii moo nekk ak jaam yépp waaye bii moo leen defal bu spécial ne leen man maa ngi ànd ak yéen di dégg tey saytu lépp loo xam ne luy xew si diggante li yéen ñaar aleykum wa wassalaam ak ki nga xam ne mooy firawn fatiyaa firawna ca noona nag mu jóge foo fële ànd ak njaboot ga daal di dem wax ak di gise ak seydinaa haarun ñu war a ànd nag alayhim wa wassalaam dem ja firawna fatiyaa firawna ñu dikkal firawna fa quulaa ñu ne ko inna ñun de rasuulu rabbil alamin ndaw lañu koo xamante ni mooy ndaw borom bi bind mbindeef yépp moom de moo ñu yebal ci yow an arsil lim ñu yebal nag mooy lii la an arsil nga daal di yoor daal di libérer maanaa yónnil mu ànd ak ñun bani israil muy waa banu israil alayhi salaam doomu mooy frère mooy mbokkan yii di yahud yii lañu boroom bi wax nag ne nag yàgg nañoo nekk ci li nga xam ne mooy buumu jaam gi nga leen teg léegi nag borom bi moo ma wax nga libeere leen ngir ma dem ak ñoom fa nga xam ne mooy suuf sa mu leen dëj qaala bi mu ñëwee nag wax loolu Firawna nag moom nga Firawna waxoon nañ la su suuratul qasas ne moom dafa yastaxifu mooy Firawna dafa doyadal xelu gaa yi waa gaa yi topp ko waaye mooy dafa jël ay xeetam daal di leen def ay pàcc def leen chian def ñenn ñi di leen liggéeyloo quoi yastadifu taifa jël ñenn ñi def leen ay jaam muy waa banu Israil mooy ñooñu nag la borom bi nag yónni Seydina Muusa tamit mooy Firawna na dugg ci lislaam mooy na génn ci bàkkaaram yim ne ak ay ñoñam waaye na libéré ñii nga xamante ni ñooy waa banu Israil Seydina Muusa bi mu ko ko waxee nag Firawna ne ko nag xaala Firawna jël kàddu ga ne alam nu rabbika fii naa walidaa ñu ko mu yow mi Muusaa mi ndax yow ñun ñun nekkul ñun ñoo la yar fii ci suñu biir fii ci sama pale bi du xanaa du man maa la yar ñun ñoo la yar dam ba nga nekkee liir fàttalekul ñun ñoo la yar fii de mu ngi fàttali lañ gisoon te suuratul qasas la suñu borom waxoon ndayam ne ko boo ko nàmpalee ba tiit jàpp ne dag yi te ñu ñëw dugal ko ci kees googu taabuut bi nga teg ko ci ndox mi léegi nag ba dem ci kër firaaw na ak lool ba ni ko yare ba mu màgg loolu la koy fàttali naan ko moo yow ndax yaruñu la woon fii naa fii ci suñu biir yi walidan ba nga nekkee liir ñoo la yarde ba nga nekkee gone ba ni ngay màgge ñun ñoo la yarde wala bis sa ba nga nekkee liir ak gone ñu yar la ba ni ngay ma ba ni ngay kiiwe fere wala bi sa fii naa ba pare nga sax ci ñun min umrika ci sa dund gi si nii na mooy sa ndaw yépp mooy ay yu at yu bari passé nga ko fii de ñun ci ci ci pare bi ma lay yar léegi nag ba pare mooy lépp xéewal yi may am sama convoi yeeg bu ma doon dem ak yépp yi nga xam ne moom lay am ma doon waroon defal nga nekk ci di ci bànneexu fii ci pale bi wax faalta ba pare nag ba ma la defalee xéewal yi yéen nag nga def faalta ka sa jëf ju ñaaw jang fi def allati ba nga xam ne faalta moom nga def firaw naa junju la mu doon ragal ne borom bi bu ma demee baa duñ ma faan ndax loolu ndax ñoom wala hum alayya dhanbun firaw naa ngi ko junju ne ko wa faalta nga jëf faalta ka jëf ju ñaaw ja allati ba nga xam ne faalta moom nga def mooy ci ray bi nga ray ki nga xamante ne nii moom moom si citoyen la de moom mooy koo xamante ne deful dara nga faat ko wa anta te yow minal kaafiriina bokk nga yow Muusaa ci ñi nga xamante ne xéewal gi yépp ma la defal nga ñëw suul ko